bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilah wahdahu wassalaatu wassalaamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala ñooy nuyu mbokk yëpp di leen ziyaar ñaan yàlla sunu boroom moom bu war ñu defal tawfiq ci defal leen ko eh, ñetti laaj yi nga laaj te mu aju ci eh, ñetti buntu yi nga xam ne ñoo toftale ci téere bi mooy mbir yi nga xam ne limaam daf ko wax te soo ko seetante lu baax la muy ndurool mooy ay mit ay mbir yu ñuy nettali ay mbir yu ñu wax yoo xam ne ay liib la day xam ne amul cëslaay soo ko xoolaat ngay gis ne lii nii nekkut lu am ak rajo ci ay mbir yoo xam ne daf ko wax ne nii lay amee ak rajo ci ay mbir yu mu def yoo xam ne dafay ay xarbaax la ma jàpp ñetti mbir yooy bokk na ci li gën a dëgër di gën a pertinent pour daal di analyser daal di dévoiler bokk ab faux prophète <clears throat> à chaque képp koo xam ne nga ñëw ci ginnaaw ginnaaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam yeneen di woto yeneen dañuy xam ne la nga wax du dëgg buy ñëw ci ginnaawam ak noo ko mënti tudde ak noo ko mënti rafetale loolu dafa leer ci alquran ci sunna leer ci li nga xam ne moom mooy roxoom yi daal ci dëppoo julli ñu dëppoo ci di dugg si lislaam lu dut ne dafa gëm loolu amul ku ci wute ci boroom xam-xam ña mag ña salaf suñu mag ña ba ñu mujj ci ñoom waaye su fekkoon ne sax nag ab yonent moom daa war a ñëw ñetti mbir ki bokk na ci li koy eh, li mën a tax ñu xoo xam ndaw woot na dëgg wala dëgg mbir yi bokk na yi nattee yonent ya jamono yoo xam ne yoon doon nañ am nattuwaay yi moo doon dimbali nit ñu ràññee ñay wax dëgg ak ñi nga xam duñu dëgg ñu woote dëgg ñu woote wu dëgg ndax yàlla ay mbiram doy léeb doy caaxaan doy fo moo tax dama ne ko yuux yéeféer suñu bëggee weddi bu yonent jamono yéen mun am dañuy suñu xoolee xamul fuñ ko jaataan ko li asawatul awwalin mais loolu day doon ay tuxuma lay doon yoo xam ne day xaqiqa bi doy wuteeg loolu mooy ñu tuddee ay léeb soo demee dañuy gis ne lii doy léeb day dokk lu dëgër këcc loo xam ne moo gën a dëgër ñoom la ñu nekk gëm ko waaye ñoom lañ koy jël sànni ko yonent yi noonu waaye nag ndax loolu mooy su fekkee ne ni yonent bi la mu indi ay léeb la rek yoo xam ne kon jugóor ci borom bi ndax yàlla la mu indi du ay fo afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa yàlla bind ñu ngir ay fo su fekkee ne yàlla sa borom fo moo ko tax a jóg kon dina jël comme ni mu ko dina jël ña nekk ca moom fo ak wala fooy foofu jële dina wut ñeneen ñu dut ay ay nit waaye yàlla li ko li indi ab li muy indi lépp dëgg la mënut doon kon ay mbir yoo xam ne ay ay léeb lay ay léeb lay doon ay soo xoolee li nga xam ne moom la limaam wax ci su jëlee ci léeb bi nga xam ne indi ko wax ji wax ne ñetti mbir moo ci ñëw eh, loolaa ci tànn mooy wax ji muy wax ne moom bala yàlla di ni yónni dafa doon wër àdduna lu tol lu ci mil junni at moom mi ngi wër rek mi ngi wër àdduna bi. wala yàlla di ko di ko di ko diko ko di ko di ko di ko di ko wàcce foofu tamit day wane wenn mbir mooy day fàtte li muy wax ndax moom dafa fàtte ne moom ab yonent la woon ba pare nekkoon na ci kaw suuf ba pare junnet yooyu muy wax bis boo ca doo ko delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da bi sallallahu alayhi mi ngi uh, doog a faatu kon faatoo gur rek sax nag daal di tàmbale nag kat di wëraat àdduna bi ci lu koy jëriñ. ci lan la koy jëriñ te lu doogut di wër àdduna loolu daa wuteeg waahirul Qur'an daa wuteeg lan Qur'an jàngale daa wuteeg pas-pas yonent yi yàlla sunu boroom def ñoo xamal ne def ñoo jóge jële ci dañu ne bañ a nekk dara <clears throat> afa takfuruna billahi wa kuntum amwaata mooy ndax da di weddi borom fekk da ngeen nekkoon ñu faatu faatu googu ñu nekkoon ñu dee ñooñu mooy ñàkk ak am summa ahyaakum mu daal leen dundal mooy dundal gi mu njëkk dundal ñu daal di juddu summa yumiitukum soo dee mu daal leen di faatara faatawat leen reyaat leen summa yuhyikum summa ilayhi turja'un yàlla sunu borom daf ñu bind. fekk nekkuñu woon dara wala yàlla sunu borom dañu wax naan ñu awala yazkuru al-insaanu anna xalaqnaahu min qabl wa lam yaku shay'an kon balaa yàlla duñu bind naam nekkuñu woon dara te yàlla sunu borom mooy fii dafa wax lu leer mooy ne balaa ñuy bind nekkuñu woon dara te yàlla bind gi mi ngi bind ba nga xamee ne ci la daal ñu sol wala bokk li nga xam ne moom mooy ruux ci ñun ñu nekk ci jëmm ja waaye yàlla sunu borom ba mu jëlee ruux gi dugal ko jëmm ji ci lañu bindee kon balaa boobu nekkuñu dara inte bi mooy balaa yàlla sunu borom di ñu di di di jël jëmm ji daal di ciy def ruux boobu nekkaguñ dara mooy nit ndax du fàttaliku ne moom yàlla bind na ko nekk koon dara yàlla lañu wax naan wa laqad xalaqnaakum summa sawwarnaakum yàlla def ñu bind mooy sunu aadama mu koy bind mooy ba mu ko bindee daal koy jëmbal def ci mu ruux ci la wax nag malaaka summa qulnaa lil malaa'ikati isjudu kon ku ñëw naa ñu ay junni at dama fee nekkoon ci kaw suuf di wër ay caaxaan la rek ay léeb ngay wax rek léeb yoo xam ne day doon mbir yoo xam ne li tam doon léeb mooy nekkul luñ mën a lu mën a justifier lu mën a loo xam ne mën nañ koo vérifier Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu waxee yéefar neen daa dem Jérusalem su nekkul yi ngay léeb mun daal di koy mu justifier lu mu ko justifier mooy sagam li ngay wax ni moom ndax saxam daa war a doon loo xam ne dafa war a nit ñi gëm la daa war a doon miracle doon loo xam ne dafa yéeme foog nit ñi am fu ñu mën a pour gëm ko su fekkee ne ku ñëw daal di wax rek ñu daal di xalaas kon dafa yomb moom su ñu ne moom wër na Sénégal wala boog àdduna bi junni at man ma ñëw ne ko man wër naa àdduna bi yow balaa ngaa jot téeméer junni at noo koy dëgëree moom di may weddi moom kon ku gën a dëgër fit rek mën a woote yeneen suñu nangoo loolu limaam nu ñu koy bañalee keneen ci ban ci ban foog kay bañale ci ban anam ngay bañale keneen ku wax loolu wala yonent bi ba ñooñ weddee waaw ñu ne ko woon ñu léegi kon yow da nga ne demoon nga léegi dañuy wax Jérusalem fii nu mu mel ak nu mu mel am nañ benn euh, caravane boo xam ne jóge na sàngam wala far la war a toll nangam ak nangam yàlla woon ko mbir mu leen di wax déedéet mi nangam romb naa caravane bi sàngam ba ñooñu ñëwee ci bis ma mu wax foofu lañ nekkoon kon ñu xam ne lii mënut a doon lépp ku weddi weddi ak ci teg ko ci rii ak bañ a topp dëgg naam ko dëgg xam ne dëgg la kon jëmmi nekk naa ci Sénégal di war lu mel ni wala bokk ci àdduna bi moo la tudd la di wër ci guddi fu ne wër lu ak lu muy xoolaat fu muy wër jëm soo fekkoon moo xamoon na jubluwaayam ba pare c'est-à-dire wër boobu noonu lan la ko jariñ mooy ci li nga xam ne mooy héritage am yu mel la mooy léegi dañu xooloon su fekkoon moom junneet mi ngi mi ngi loolu rek nekk mu dugg fa ci àdduna bi waaw léegi ban lien la am ak moomu doon yonent fan lañ ko gis ci li mu ñu fa bàyyil ana xóot xóot bi nekk ci message wu limaam loo xam ne yow da nga moom kenn mësu ko wax lu mel nii de kenn mësu ko xore xëy na ni la chèque nga ne kon li mu wër àdduna mi naa yi muñ ko préparé moo tax nangam ana loolu yëpp dara waaye gën a téye yéeme woon ne loolu ay léeb la. moom da ca nag te jamono jooju tam moom mi ngi woon mi ngi woon ngor nag yoo ne moom yooyu mi ngi fekkoon mu nekk ngor waaye mu ne ba ko yàlla bëgge bind nag ñu da xool daal di xool ne libu yi ñoom ñooy ñi gën a eh, ñoom ñooy ñi di gën a ñoo gën a yiw loolu beneen mbir la comme àdduna xam ci jamono yi sami wax xam ne colin gu jiw moom ci Sénégal nekkul libu yóbbu na ko ma ci àdduna bi nag. ci Sénégal la nekkut ne lébu yi ñoo gën a yiw ci solin waxuma ci àdduna bi wax yooyu wax la yoo xam ne tegu ci dara lan mooy wane ne lébu yi ñooy seen solin moo gën a wér. kon te moom judduwaayam juddoom tànn ko lu teg ko ci ci li nga xam ne moom mooy eh, lébu yi seen seen seen colin loolu tam day wane ne mooy dafay wane loolu lañ ko ni wane légèreté mooy ab yonent ay biram du du légère nii damay choisir ak colin lay choisir ak fàtte goo xam ne fàtte na moom mi ngi woon ngor ba pare kon choisir woon balaa muy judd ndax junneet mi ngi woon foofu loolu <laughs> muskil ak la tudd ci ne jamono jooju dafa nekkoon foo xam ne eh, ab jam bërëbu jaamukaayu yàlla la woon boo xam ne xadar xam fara jaaroon ay nit ñu bari daan jugee ci Afrique sow jant di fa ñëw di jaamu yàlla loolu problème. jamono jooj muy wax di ko décrire civilisation musulmane islamique amu fu woon te Xadir la chaque ne même civilisation yi am na mooy ñu tuddee les religions abrahamiques amaguñ foon doole tasaaruguñ foon naka jamono jooj dañ jëtte ñoom ci lañ ñoom lañ xamee Xadir naka lañ mën a amee ay génération yu jugee nag ci ci ña fond fond de la famille jamono jooju lañ nekkoon. ñoom di ñëw di eh, eh. ci ziar ab jàkka joo xam ne jàkkaab yonent boo xam ne c'est un c'est un sax nag ab nit bon suñu jàpp en ko lisam dogut na ab la te tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu koy nettali loolu ver wala ñu ngi tudd ñu koy tudd ci euh, comment ça ci ci ci lenn ci euh, les textes bibliques waxuñu sax ab euh, ab la naka lay jamono jooju noonu waa Afrique ñoom ñëpp di ñëw di ziar le pire mooy bàyyiwul benn trace nag lu mel noonu la chaque histoire dafay bàyyi trace ab jàkk bu nekkoon Ngor ay nit di voyager Afrique gépp voyage ñëw foofu ngir daal di fay defi pèlerinage loolu la chaque histoire daf koy dafay bàyyi ay wala doo fekk fenn lu dul ci waxi limaam xam ne lu wax ni yàlla rek ay mbir yi muy xalaat ci boppam li gën a di yéeme wax ci mit yooyu noonu benn phénomène boo xam ne phénomène mustam waaye phénomène naturel lay bàyyi tamit ay transition mais scientifique yi ni su ñu fekkoon tamit dañ koy mën a déterminer mooy lan mooy ah, suuf si dafa pivoté mooy li nekkoon sow daal di ko dem eh, fenku jant wala eh, nekkoon est wëlbati dem l'ouest mustam ci kaw suuf vraiment yoo xam ne li xam ne scientifique moom la ñu xam mooy benn inverse Eh, émission ba am eh, mooy émission polaire wala bokk eh, kon polaire ñoom ñoo investir te loolu ay millions millions d'années avant la naam waaye jëmmi suuf si daal di wëlbatiku <laughs> Sénégal fa mu nekkoon mu féete fa nekk feneen loolu mosut am te te moom jamono ji mu koy ji mu koy ñi muy wax ne ci la am loolu loolu barki démb la moom jamono ñu war a judd barki démb la loolu amoon du moom sax ay preuve mais loolu man mi si dama koy mën a dama koy mën a xam <laughs> man mi nekkul scientifique ah mu daal di wax benn phénomène boo xam ne ku fekkoon phénomène boo xam day doon lu mooy gën a siiw asamaan dafa bële phénomène boo xam ne suuf si moom moo wëbatiku jamono ji maam jamono barki démb la ci année dix huit cent yi mois sa dix neuf cent dix neuvième siècle <laughs> suuf si wëlbatiku ngir moom juddoom daal di correspondre ak fi nga xam ne moom la ñu féete ana loolu fan la mais loolu la c'est que xale bu doog a jublu primaire wax lu mel noonu kon midi soo taxawee ci midi mi ci li mu li tuddee midi soo taxawee rek ngay gis ne kii ni muy wax ni mënut a doon waxi euh, ku yor xelam gi boo xam mu doon ab ab yonent bi yoo xam ne doon benn benn sens lu tegu ci dara soo ko vérifié rek nga xam ne lii nekkul lu nekkul lu wér suuf su wëlbatiku euh, ci année dix neuf ñëpp day day siiw siiw goo xam ne kenn xam dool Sénégal nekkoon ko wet gi le xëy na ko wet gi ay nit yu jugee bawoo ab dëkk di wutee bërëb boo xam ne dafa siw siiwaa goo xam ne jamono jooju am xam ne tere amul dara amul ba yeneen dëkk yëpp xam ko loolu histoire da koy bind même population yi soo fa demee da ngay gis ne dañuy bind histoire ba day day day day des ci seen civilisation na benn jàkk bu nekkoon fee ca benn dëkk ko sangam mais loolu amul fenn. fu mu ñëwee kon loolu c'est c'est problématique soo xoolee tamit nafsu shay su ñëwee ci li nga xam ne moom mooy prophétie yi loolu tamit moom mooy li gën dëkkal sax di ab ab yonent nu xamee ne nu ñu xamee ne ab li euh, dëgg loolu dëgg la wax ci yàlla jóge mooy la muy la daal di annoncé wala muy prophétiser wala boog la nga xam ne mooy euh, la wax ne dina am. mënta doon lu luy am su boobaa mënta doon ab yonent ndax yonent moom ci yàlla lay jógee te yàlla lépp la xam <laughs> xam nga day gis ne jabarkat yi dañuy faral di wax ci satkat yi ñuy wax ci làmb dañuy faral naan diw sàngam mooy daan suñu bis ba ñu daaw ñu daan diw sàngam boobu moom mooy daan ñu ne dañoo wëlbati prix loolu mooy wone ne la may wax moom su fekkee ne gisoon na dara jugat ci borom bi ndax yàlla la lay wëlbati mbir bi xam na ko <laughs> kon su lay xibaare loolu la xibaare moom lu lu ñu wëlbati moom kon kuy ab yonent mu dañoo xibaare sàngam pare daan nit ñi amee wut noonu ndax ndax yàlla moom daa xam lépp moom lu war a am su am lu war su amoon nu muy amee yàlla lépp la xam kon ab dit su ñëwee daal di annoncé dara daal ne mbir am na la chaque su fekkee ne lenn rek su waxoon junni mbir nit su waxoon junni am ñu amee noonu mu wax benn mbir mbir mu amul dañu xam ne nu wax jugul ci yàlla su woon fukki junni mbir mu ne mu wax ne day amee nangam sangam mu amee noonu mu waxe ñu ñëw mu wax benn bis loo xam ne dafa deñ dañu xam ne jugul ci borom bi ndax yàlla lu muy wax du deñ yàlla lu muy wax du du deñ mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba benn waay feeñee ci jamonoom xaw nduroog lool sax ki nga xam ne moom mooy Masiihu Dajjaal ba yenn ci saxaaba yi sax waat ne Masiihu Dajjaal la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ko testé wala mbiram ci ay mbiram seytaan lu jóge wala mu daal di am ne a takkut ci mbiram maanaam Dasik ibnu Sayyad dafa ñëw daal di koy laaj ay mbir am lu mu ko wax am lu mu ko am lu mu trouvé am lu wut xam ne kon seytaane moo koy wax ay mbir rek te imaam dafa annoncé benn mbir moom nee na dafa benn prophétie mu ne képp dafa woote moom ni mu woote ginnaaw moom nee daf koo may. mi ko may at la ko may yàlla alak ko mooy mu faatu ay mbiram daal di jeex yàlla na te koo def ne ginnaaw moom am na cinq juróomi at lañ ci teg mille cent quatre-vingt-neuf wala Ahmed benn waaye bu nekk ànd booy woote nafsu shay li nga xam moom la waa woote woote na Mahdi ab la woote ab yonent la woote na moom mooy incarnation yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamaman <laughs> bàyyiwulut li dara te judnaat na ay at doo te ñi ko topp sax ñu ëpp ñu topp limaamu ñi ko topp ëpp ñu topp limaamu teg na ci ab diir ay at dundaat ko duuga duuga xaaru loolu teggi waxi limaamu loolu doy na sëkk nga ne kon waa ji moom lam daan wax jëlee ko ci li nga xam ne mooy moom mooy borom bi la chèque soo ñëwee ci li nga xam mooy nag euh, miracle yi addis wala xaraj ma gis ne yonent yi la chèque dañuy andi ñoo ñëw leen laaj ci li nga xam ne mooy miracle waa xam ne dafay xotti. dafay xotti li nga xam mooy aada waaye yonent yi seen i miracle soo xool ay miracle yoo xam ne dafay défier humanité ca tous les temps waaye gis nga yonent yi miracle noonu def ba jamono ji ba tey miracle lay doon moo tax borom yéen boo xam ne dañuy wax dañuy tàkkalee li nga xam ne mooy mu'jiza ñu ko tuddee noonu ak li nga xam ne mooy karama karamatu awliya mooy ne mu'jiza yonent day doon défi dañ taxaddi boolem jamono yi. soo jëlee Isa ibn Maryam dundal ko dee boobu ba àdduna tukki loolu taxaddi lay doon kenn mënu ko def faj maladie boo xam ne du wér nga laal mu wér gumba nga xoolal loolu taxaddi la ba àdduna tukki ba àdduna tukki miracle lay doon dama day loo xam ne day am taxaddi waaye mu'jiza mën na doon loo xam ne day xotti aada yi ñu ngay dund rek waaye mën na bañ a xotti aada yëpp ci ay jamono wax ak nit te nekku fi nga wax ak moom parce que loolu miracle la moom mënut a doon miracle moom bu fekkee a jombal nit ñi da ngay toog la fay dafa nit dégg nga nit jël téléphone gën laa gis ne te seen i sooy xool tamit mu'jiza yi nga xam ne yonent ci lañ nekkoon day amal nit ci njëriñ wala alquran nga xam ne mooy mu'jiza yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tey àdduna tukki taxaddi la doon mais li muy indi mooy mooy njëriñu àdduna ak laaxira Musaa alayhi salaam bantam boobu noonu ànd doon miracle kenn moo sauvé ba Israël ñu war a di xotti géej gi. Isa da doon faj di dundal xam nga kon soo xoolee mu'jiza yi nga xam ne yonent yi indi nekkul ay du ay fo lu rëy lay doon te day am jeexintal ay yonent bi sallallahu alayhi wasallam nandal nit ñoo na ci bible tamit ci Jésus ñoo na ay saxaaba yi mar bëggoon jàpp mu jël loxoom jël leen ndox. muy ba juróom benn juróom-ñaar fukki saxaaba naan ci jàpp ci jox soow ba loolu leen di jëriñoo xiif mu jël soow bi naan jox leen ñuy naan di naan ci benn leget ku naan naan ba mu jox ko ca des jël lekk taaj ko mu bari wut nit bari lool comme ni ñëwee ci xisam Abu Talha mu ñëw teg loxoom jox bismillah lekk nit ñi di lekk lekk lekk cuk na mu defee ci Abubakar day am ay ngeer mu nekk mu'jiza ba pare moom ay njeexantal yu rëy ci nit ñi leen jariñ istasqa Musa li qawmi qulna idrib aswaka kal hajar yat ba daal di dooraat ci montagne ba mu daal di mu daal di ndox ma génn nit ñi daal di naan fa daal di ma la unaasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah sooy xool toppal rek yonent yi seeni seeni mu'jizaat seeni li nga xam ne mooy seeni seeni seeni kimtaan li nga wëlbati comprendre kook li xam ne moom la tudde moom xarbaax yi wax ay tour de magie ay sama taalibe ànd samay taalibe ànd ak ay taalibeem di di dàqanteeg ñoom ma taalibe yi jàpp ko raw mu nelaw loo leen xëcc leen ana loolu njëriñ la loolu ba am njabarkat sax mën na koo def am taalibe bu bëgg ged bu bëgg a gedd bu fa wuy ay waajuram mu taxawloo ko lii yëf yi yëf yi lay gën dural ka waxi yëf yu yéen it diir boo xam ne taxaw na fa taxaw boo xam ne dafay eh, day day du du du dina dara te na bisub lumbu ci ab julli loolu ak yéen it lan mooy lool mooy mel ay mbàjj boo xam ne da koy yëkkati wala mbàjj bu diis boo xam ne su ko sangoo kenn du ko mën a dindi ana loolu ak. mujjizaat yi nga xam ne moom mooy ñu won nit ñi ni kii yonent la dafay des ba keroog àdduna du tukki day doon loo xam ne nit ñi duñ ko kenn du ko mën a kenn du ko mën a contester yàlla mujjiza kooku. benn mujjiza bu mu tudd ci li mooy benn bis ndox mi mos naa daal di rogalaat bu dugg ci li nga xam ne moom mooy néegam wala dugg ci ay néegu taalibeem ndoxu géej gi. mu ñëw ndox mi dootul léegi moom jaayante nag ndox mi ndox mi moom dootul yéeg dootul egsi foofu noonu mu jaayante nag ndox mi ndox mi dootul ñëw foofu foofu la ñuy taxaw mooy ne kon dafa mel ni xissa boobu noonu moom la ñeen ñi extrapolé wax ne dafa wax géej gi puusan mu puus ndax war naa ko sonn gis mu ko fenn ndax loolu gi puusan mu puus amuloon njëriñ jamono jooju wala nit ñi ni say seen i nar duñ ko bàyyi xel. nooy amee àll bu ne làmb Dakar fees jëpp nekk terrain nga foo mën a sañ sañ dëkk yi bari nga baal fépp ñëw ba ci géej gi na ko puusoon ma dëkk <laughs> muy puus dafa ko dafa xat kay xatut te loolu sax ñoom andiwu ko daanoo andiwu gis ma ko feneen tamit ñi ni nga fa nettali waaye fii nii mooy ndox mi dugg naa après mu ne ndox mi puusoon moo puus. <laughs> maare baas maare oot moom yàgg naa am. ay ndox mi mën naa yéeg tey après mu doogaat lu bari dootul dootul dootul dootul yéeg loolu lu ci doon miracle amul lu ci doon miracle tax nag lu mel noonu nañu foog ñu ne ndox ma musta musta mat musta yéegat parce que topp ni soo laal li nga gis ne sa yéegat lu bari bari bari kon loolu pour ci taxaw nga daal di saxal dara. Ah, nag ne xar baax ne ko ci lay xàmmee ku nekk ci dëgg ku nekk ci dëgg kon maa ngi ci biir ne fekkoon ne loolu mooy tax ñu daal di xàmmee nekk dëgg ku nekk dëgg kon Masiihu Dajjaal suñu nit ñi da ngay toog Masiihu Dajjaal xar baax yi muy indi moo gën moo gën a fés yi eh, tour de passe-passe yi ne Imaam Laay indi na ko su fekkee noonu la amee dina ñëw ci dëkk ne gëm leen ma ñu ko gëm mu dem jur yëpp faatu <laughs> mos di jël dina ànd na nit jël nit tat ko xaaj ñaari xaaj te moom day woote woo yeneen te njël beeg loolu lay woote woo ci woote woo yàlla ñëw fëgg bàmmel ku tëdd mu ne ko jugal mu jug waaye imagine li maamu defoon li yëpp kon masiw daj kon dañ ko war a gëm soo ki le moo tax ñu war a gëm yonent xoolal masiw dajjal day mu fëgg mu jug kooku faatu mu jug daal ne am ku jug wala jëmm jooju mel ni jëmmam daal jug daal ne doom bi dopp ma kii ma yàlla su fekkee kon dañoo war a gëm kenn ndax def nay xar baax kon laa chaque dañuy gëm ki nga xam ne mooy kan Masiix Dajjal ñu dañ koy gëm dañuy dañuy folli li ma gëm Masiix Dajjal day xar baax moo fiiti kaw xar baaxu li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy kaw xar baaxu limaamu foofu su fekkee ne def nay xar baax kon lii yëpp dafay wane maanaam ci ne mooy limaamu woote wu yonentam teguwul ci dara tabaxuwul ci dara wax dëgg yàlla ci dara dara doo dëggal te mënut a tabaxu ci dara nag ndax dafa woote lu mënta nekk dafa woote loo xam ne charia dafa ko stak dafa woote loo xam ne yàlla dafa dogal na du amati <clears throat> kawnan wa shar'an moo daal la mu woote gu woote lu mel ni mu woote rek la ngay woote moom du mën a ci dara <clears throat> kon ñetti mbir yi loolu moo tax ñu doon ko mooy ki ma la foos ñetti mbir yi mooy laaju ci kon euh, li nga mooy métti miracle ak prophétie yi loolu dafay gën a dëgëral rek ne kon moom waa ji woote euh, dara dara du ca euh, nekku ca nekku ca dëgg nekkul lu ay sos yoo sosal borom bi sosal ko islam wallahu ta'ala a'lam